di suuratu baraa di suuratul faadiha ak tur ya ñu waxoon walillahi alhamdu walminna ñu ngi woon ba léegi ci tënk ghazwatu Hunayn kon gis nañ fi yonent bi alayhi wassalaam fam kante woon ci guddi gaw muy waaj agsi léegi nag bi nga xamante ne nag agsi na foofale ba mu fay jóge nag waa waa waa kantaat de ci diggante boobu waa Hawazin ak waa Saqiif ak gaa yoo yële ñoom ñu njëkk yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci xuru Xunayn léegi nag ñoom bi nga xam ne ci lañu agsi léegi nag ni ñu def dañoo de comme que xul la woo xamante ne nii daa am ay puq sa ki ruq yoo xam ne te am mbartal ngay jóge nee di wàcc ku fay dugg si noonu ngay wàcce léegi nag da ngay wàcc mbartal moo xam ne descente lay doon léegi nag gars yi daal di laqatu ci suuf ci montagnes yi foofu ci ginnaaw fu nekk def genre embuscade daal comme niñ koy waxe léegi nag léegi nag Maalik ibn Awf jox leen ay directive ne leen nag gis nga bu gars yi ñëwee ba ba dugg ci xur wi wàcc rek yéen na ngeen summi seen mooy seen flèche yi jege nag nag caas yi di dal nu mu gën a léegi nag mbir maa ngi noona bi nga xamante ne nag noonu lañ def léegi nag fajar gi jot yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ñu jullee fajar ba pareeg lool ñuy nag avancer nag armée bi ré mooy du mooy mooy quatorze mille yoo yële nga xamante ne nii di avancer nag di dugg si ci xuru Xunayn bi ñuy dugg si rek dañu ne laa rek rek flèche yi di taw ratatatat rafaal yi di daw tël tël nga gis flèche yi di jaar fu ne jaas yi di dal fu ne ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci kanam fas yi nga xam ne ñoo newoon ci kanam nga xam ne yeneen timare saa saam dafa waajaloon armée bi ne woon Seydina Xaalid ibn Walid ak waa Banu Sulaym gaa yoo yële waa waa waa Banu Sulaym nga xamante ne nii ñoom ñoo ñooy gaa yi jóge fële côté Najd ak yoo yële gaa yi ñoom la defoon ci kanam waaye gaa yi bi affaire yi tawee tël tël tël waaye yow rafaal yi flèche yi di kii gaa yi dep dëpp gaa yi dëpp kay bari ñu bari topp ci léegi nag armée bi daal di dem léegi nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ngi woon ci barkelleem boobu nga xamante ne nii moom dañ ko koo mayoon farwatim na nu faata aljudaam yi moo ko mayoon léegi nag moom mu daal di radiyallahu taala anhu wa arda wa rahima noonu nag léegi nag bi nga xamante ni noonu la demee yonent bi alayhi salaatu wasalaam gaa yi daal ci mooy ci gàttal daal noonu lañ def dañu kii rek flèche yi daw tët ratatatatat rek gaa yi dëpp rek yonent bi alayhi salaatu salaam nekk naan leen mu fu ngeen dem naan leen fu ngeen jëm naan leen halumma ilayya ayyuhan naas ñëw leen ci man yéen nit ñi ana rasulullah ana muhammad ibn abdillah comme ni mu newee ci sax ki nga ko imaamul euh, imaam ibn ishaq daal di solooy ne leen bul fu ngeen jëm ñëw leen ñëw leen man maay muhammad man maay rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maay ndaw yàlla li di doomi abdillah léegi nag mais gaa yi fekk ñu bari daw comme ni mu ko waxee ci sa hadith yu nekk sahih yi mu ne yonent bi alayhi salaam comme niñ laajee Seydina al Bara benn waaye radiyallahu anhu dane ko waaye yéen da ngeen a daw keroog Hunayn bàyyi fa yonent bi alayhi salaam mu ne waaye yonent bi alayhi salaam dawul mu ne yonent bi alayhi salaam keroog bi gaa yi ñëwee mooy ñoom dañ boo fu dane dañoo commencé ñoom ñu xaw a gañe mais bi waa Hunayn di dóoree ay flèches kii leen gaa yi dëpp yonent bi alayhi salaam Abdil Muttalib man maay yonent bi nga xam ne amul wax ju wuute ci wax ju sutante ci wax jooju man maay doomu Abdul Muttalib Seydina Abbas ibn Abdul Muttalib bokk na ci ña fa desoon ak Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abdil Muttalib ñoom Ayman ibn Ubayd nekkoon mag ci Usaama ibn Zayd ñoom Seydina Usaama Seydina Abu Bakr Seydina Umar Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum Seydina wa mawlana ibn Abbas radiyallahu ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu al-Fadl ibn Abbas ñooñu ñoo fa newoon léegi nag ñoom Rabia ibnu al ibnu Abdul Muttalib ñoom ñoo fa desoon sinon ñeneen ñëpp ak moo ak ñenn quoi ñoo xam ne ay téeméer wala ñu lu ko jege wala loo am na sax ñu ne matuñ loolu ñoo fa desoon ak yonent bi alayhi salaam ci douze mille ci quatorze léegi nag bi nga xam ne ci lañ ci yonent bi alayhi salaam nag daal di woon seen di foncer seen biir seen Abbaas tée li nga xam ne mooy laxaabu gëléem gi ngir bañ gël di nag gëléem gi ngir gëléem gi foncer ci biir gaa yi ci waa Hawaazin ñii di sànni ay flèches yonent bi salaam ba pare muy wax ci kaw naan anan nabiyyu la kadib anam nu Abdul Muttalib foncé ci ñoom Seydina Abbas diit ne eh mais lii daa wóor léegi di xëcc Abu Sufyaan tamit téye li nga xamante ne nii muy Abu Sufyaan di doomu mbokkam bi Al-Harith ibn Abdul Muttalib tam ñoom ñaar ñoom ñoo nàmpandoo alxaar moom Abu Sufyaan léegi nag moom radiyallahu anhu ñoom ñoo téye woon kii bi léegi nag Seydina Yonent bi alayhi salaam ne yaa Abbas naadi ashaaba samura naadi ashaaba samura naadi al ansaar ashaabu samura ah, naadi ijtihaadi euh, ashaabu bay'ati ridwaan mooy ñooñu comme ni mu ko waxe woon aw kama qaala ne ko wooteel que Seydina al Abbas dafa yoroon baat bu rëy Seydina bu bu bu jawhari boo xam ne bu bu bu kawe Seydina al Abbas yuuxu ne wax yonent bi sa ne leen yaa ashaa yaa ansaar Allah yaa saahi yaa ashaaba samura yaa ashaaba suuratil baqara voilà <laughs> yéen yéen yéen waa gara yéen ansaarullah yéen ansaar yi yéen la yonent bi saa saam di woo yéen ñi nga xamante ne yéenay waa garab ga yéen ña jaayante woon keroog ca keroog ca Xudaybiya ca suufu garab ga ñeñ borom ba gërëmoon yéen waa suuratul baqara yéen ñi moom suuratul baqara léegi gaa yi ñëw an ansaar yi ñëw naan naan ko ñu ngi agsi léegi nag gaa yi ñu agsee noonu yonent bi alayhi salaam daal di wàcc ci kii bi bi gaa yi di ñëw mu wàcc ci gëléem gi ba biir birkelle bi mu jot yo mu berkelle bi mu yéegoon tibb ci suuf si sànni leen ko ne leen shaahatil wujuh sànni ko ci waa Hawazin amul kenn ci ñoom ku dul ne pepp suuf yooyu dugg na sa xar kanam daanaka looloo leen gañe léegi nag gaa yi nërmeelu gaa yi daal même laata armée bi ñeneen ñi di agsi fekk nañ gaa yi ñu jàpp ci ñoom ñu bari def leen ay prisonniers yeew leen jàpp ñenn ñi faat nañ leen léegi nag waa Hawazin tasaaroo léegi nag Malik ibn Awf ne fees dafan la jëm ni <laughs> jiite woon armée bi daal di ne fees daal di daw fi nga xamante ne nii dem Taif moom ca Taif la daw am ñenn ci ñoom ci armée Hawazin bi ñu ne fees daal di dem fi nga xamante ne nii mooy mooy mooy Awtaas voilà <laughs> dem Awtaas léegi nag yonent mi alayhi salaam daal di yónni benn armée benn dogit ci armée bi ne leen daw leen ngeen dab ñi nga xamante ne ñoo dem Awtaas loolu moo tax nga gis ñenn ñi naan ghazwatu Hunayn ak Awtaas nga di ñu naan euh, ghazwatu Awtaas di leen boole ndax loolu la ndax xare bi la bi biir xare bi moo tàng gaa am ñu daw ci waa Hawazin ak waa daal di daw Awtaas yonent mi alayhi salaam jël benn partie ci armée ne leen topp leen quant à ña dem euh, bokk ci ki nga xam ne moo jiite woon armée bi di ki nga xam xamante ne nii muy muy muy muy Malik ibn Awf an-Nasri ñooñu yonent bi alayhi salaam bi mu gañee ba ñépp daal di nërmeel gaay ba Hawazin xare bi jeex léegi lépp jeex mu jàpp màng meeg ñañ fa jàpp ay jaam ak bëy yaak xar alal yéeg indi woon yépp seen jaam yéeg yépp ñu jàpp leen damu daal leen yónnee ne nañ ko yóbbu fële nga xam ne mooy Ji'irraana nañ ko ko yóbbul benn bërëb la woon boo xam ne sorowul Makka noonu ne nañ ko fa téye lépp foo fële nañ leen di dem fekki waa Taif fa nga xam ne fa lañ daw làqu mooy waa Hawazin ak waa Taif ñi nga xam ne ñoo jóge Hunayn na daw mu dem nag fekk leen foofale daal di leen assiégé daal di leen dar képp waaye nag bon mujjul woon joxe dara ndax gars yi dañoo tenir c'était bien fortifié tatala woo xam ne bu baax a baax léegi nag bi nga xamante ne nii nag loolu am na léegi nag tata bi bi nga xam ne mooy yonent ma lay saa saa bi mu demee Taayif dem leen wër bàyyi far ne gars yi nañ leen dem yone saxaaba yi radiyallahu anhum am ñu ne ma lay saa saa dañuy ñun ñun ñun ñun ñun gañee guñ leen mu ne leen ah kon dem leen gars yi dem gars yi son sotti leen ay ay ay ay kii flèche leen bu baax gars yi ñu ne yonent ma lay saa saa ne ce que mën nañoo ñibbi gars yi ne ko waaw <laughs> mu ne ah waaw mu ngi noonu ndax suñu boroom ci boppam mooy dafa gis génn gént gént goo xam ne daa ba gént gi daa dem bay genn ganaar xaw ma daa am benn euh, benn benn gént gi daal ci biir gént gi mooy lañu lañ gisoon mu baax après daa am benn ganaar bu ko cof affaire bi tuuru këpp Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ne ko ah kon yonent bi alayhi salaam sa gént googu <laughs> li ma gis mooy ne kon fii du ñu ko ubbi mu ne ma nit loolu laa gis de léegi nag ci la waxoon sahaaba yi ne ko nañ leen ñibbi gaay ne ko mais dañuy dem nag ubbiwuñ fii ma ne taw te mënuñ koo ubbi ndax c'était bien ne leen ñu ne ko waaw mu ne kon mu ñu dem ñu dem fi nga xamante ne nii mooy ñu dem fi nga xam ne mooy Ji'irraana fañ fa demee nag falaj séddalee màng mi laata bu koy séddale mu doon xaar waa waa Hawaazin ñëwaat ndax xamoon na ne ñu bari dina ñëw tuub léegi nag par ñoom ñuy ñëw par délégation di tuub ba ñëwee nag fekk mu xaar leen xaar ñëwuñ mu commencé am yu mu ci séddale gaa yi nag ñëw di ko wax mu ne la ah déet manumaa nangu lépp nag mooy daal bu ngeen seen ja seen seen ñooñu ñu bàyyee leen wala alal ji yéenay tànn ñu ne ñun suñuy doom la ñuy tànn ak suñu jawar yi mu ne kon jël leen kanta alal ji nag séddale naa ko pare jox ci lu bari ñi nga xamante ne ñooy ñoom Abu Sufyan ibn Harb mi nga xam ne moom moom ngëmam dëgëragul woon waaye bi gisee suñu borom def yonent mi alayhi salaam gañe waa Hunayn ni ñi ak niñ bare woon waa Hawazin ak waa Thaqif ci la commencé nag gën a gëm Sayyidina Safwan ibn Umayya xare bi jeex yonent mi alayhi salaam gis ne am na yenn mbubbi koŋ yoo xam ne yàqu na mu ne Safwan ah kon nag recensé naa def naa compte bi gis naa ne kon yow euh, sa mbubb kon yi am na yu ci yàqu léegi kon dama la koy dama la koy rembourser comme ni ma la ko waxoon Safwan ne ko ah déet man nag léegi moom l'islam laa gën a jege ci la tuube yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko jox ci alal ji di ko jox nee na damaa jox a jox ba moom laa moom laa gën a bëgg te moom laa gënoon a bañ moom alayhi salaatu wasalaam noonu la sayyidina Safwan Abu Umayya ibnu ah, Umayya ibn Xalaf radiyallahu anhu noonu la tuube kon nag ci gàttal lool sax noonu la ghazwatu Hunayn daal di jeexe Malik ibn Awf daal di ñëw ko délégation ma jiite woon daal di dugg ci l'islam waaye waa Saqif muy waa Taayif ñu bari ci ñoom kilifa yi dañoo bañoon léegi nag ginnaaw gi Maalik ibn Awf nekkoon ci wet gi comme que Hawaazin la dëkkoon ñoom ñu nekk ay jullit léegi nag ñoom ñu ñu bañ fa nee yonent ma saa saa ginnaaw gi ba mu séddalee màng mi daal ci gàttal foofu la ca fa Ji'raana jóge na fa daal di dem Makka ci guddi gi loo xam ne moo tax saxaaba yu bari xamuñ ne woon ne defoon na umra googu comme Mawlaana ibn Umar radiyallahu dem daal di def après mu jóge fa daal ñibbi Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu Makkatal Mukarrama benn jeune boo xam ne ay vingt ans la amoon mu nekk le gouverneur de la Mecque l'administrateur de la Mecque di Seydina Attab ibn Asid radiyallahu ta'ala anhu al-Umawi jeune bu am vingt ans gis nga ni ñu leen doon teel responsabilité mu responsabiliser mu jiite dëkk bu mel ni Makka waa Quraysh ñii ñoom Abu Sufyaan nefeek ñoom ab Ikrima ibn Abu Jahl ñoom Umayya ibn kii nii Safwaan ni Abu Umayya Safwaan ibn Umayya nga xam ne doomu kilifa yooyu yëpp ak sangu Quraysh mu def benn jeune boo xam ne mbokk Abu Sufyaan la woon mooy Seydina Attaab daal di nekk le gouverneur de la Mecque mu bàyyi ko foofu moo tax am ñu ne at boobu noonu ci juróom-ñetteelu at mi aj boobu ki ko jiite woon côté jullit ñi moo doon Seydina Attaab ibn Asiid kantaan côté ñi nga xamante ni nii mooy yéeféer yi kooku moom waa yi